a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalina wa imaami almuttaqina sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam eh, jotaay bi ñu weesu gisoon nañu ñu ngi woon ci mu aaxaat gi di mbokkale gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbokkale eh, diggante muhaajiruuna yeek ansaar yi di ñaareelu mbir mi nga xam ne moom la teg ginnaaw bi mu tabaxee jàkkaan bi moom alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon nag ci riwaaya yi ak laaj yi nga xam ne ñoo doon tourner autour de euh, laaj yooyu que ne est-ce bi gisoon nañu wax yi nga xam ne ñoo ci am li nga xam ne moom la Cheikh Ibn Taymiyya mi nga xam ne rahimahullah moo ne woon affaire bi muwaaxaat ji lu ñuy seetaat la ndax yi nga xam ne gisoon nañ ko wax yi mu waxoon ak ni ko imaam alxaafiz ibn kasiir naka noonu imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah alayhima tonto ginnaaw bi ñu xamee ne kon loolu am na muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo mbokkale na diggante ñoo xam ne ñaari muhaajiri nga xam ne ñoom ñépp muhaajiri lañ muy dañoo jóge Makka gàddaa yi am na ci ñooñu ñoo xam ne bokkoon na bokkoon nañ comme niñ gisoon diggante Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu ak Seydina Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anil jami' tey nag ñu waxoon ñu dañoo war a dikk ci xadiis yi ak riwaay yi nga xam ne ñoo ne Yonent bi alayhi salaatu dafa mbokkale boppam ak Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu wa arda loolu waxoon nañ la ne riwaaye yooyu boo ci jëlee benn par benn benn par benn yépp da'if riwaaye yooyu la gis ak li tax imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah yooyu lim da'if yépp boo leen boolee day dëgër kon riwaaye yooyu euh, kon dañu ne mooy lan mooy su ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa mbokkale boppam Seydina Ali ibn Abi Taalib xadiis euh, yooyu noonu imaam alxaakim soloo na imaam alxaakim na ko noonu imaam at-Tirmidi alayhi daal dina ko solo imaam ibn Sayyid naas indi na ko ci Uyuunul Athar jële ko ci yoonu xadiisu seydina abu umaama radiallahu taala anhu jële ko ci saxaaba wob di seydina abu umaama mooy mu ngi ko jële ci yoon al ala ibn amr al xanafi moom mu ne xaddatanaa ayyub ibn mudrikin an makxuul an abi umaama qaala lamma aaxa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bayna annaas aaxa baynahu wa bayna aliin radiyallahu anhu waaye sanad boobu dafa da'if lan moo tax ndax al-Alaa ibn Amr al-Hanafi imaam az-Zahabi nee na la mooy koo xam ne ku ñu bàyyi la ay waxam kenn du ko bàyyi xel ci dara loolu goxoon nañ gisoon nañ ci xaw na yàgg nag maratibul jarxi mooy classement wu ni ñuy jamee ruwaat yi loolu gisoon nañ ko nga xam ne waddaa ba ay akzabu naasi topp di dem loolu gisoon nañu loolu matu moom nag da mooy ki nga xamante ni moom ay waxam moom de toute façon bu wax ci domaine boobu ci xadiis ak mu ñàkk cee wax ñooyee mooy bu ci waxee kenn du téye mbiram imaam az-Zahabi rahimahullah dane al-Ala ibn Amr hanafi mi nekk ci riwa ci càllale bi moom matruuf kooku ku ñu bala daraam duñu ko jël imaam ibn Hibbaan ne moom laa yajuuzul ixtijaaju bihi bi xaal imaam ibn Hibbaan rahimahullah ne warul ñuy sukkandikoo ci amul nu mbir yi mën a wëlbatikoo ba ñuy sukkandikoo ci loo xam ne al Alaa ibn Amr al Hanafi moom moo ko solo ah ki nga xamante ne kooku kenn la daanaka. moom lañ la wax léegi mooy ci yoonu al ala ibn amr kon gis nañ alxanafi li wax yi nga xam ne moo am ci moom léegi est ce que moom rek la gis nañ dane xaddatanaa moom al ala ibn amr alxanafi dane xaddatanaa ayub ibn mudrik kanta ayub ibn mudrik boobu imaam yaxya ibn ma'in rahimahullah dane moom laysa bi shay kooku moom du dara mooy lu dara mooy kooku moom jarul sax ñuy dégluy waxam ba pare beneen yoon mu ne lool benn yoon la wax lool beneen yoon mu ne waa ji la mooy kat ci kat la euh, yooyu nag waxoon nañ ana lan moo tax ñuy wax wax yu dur nii ci gaa yi ndax affaire xadiis la mooy diine bi waaw amul ay fair play moom amul xadiis moom amul fair play sawaay moom ab jaamukatu yàlla la kon même bu dee waddaaw xadiis la fomantekatu xadiis la bu ko kenn wax ndax jullit yu bari déedéet ñoom yooyu amul muhaddisuna yi moom loolu mooy amul fair play li jàpp naan non façon wax yii nii dangay waaru lan waxoon nañ li Yahya ibn Ma'in nii waxoon ne man moom ma am ak problème ak ñoom ñi ma wax ci ñoom ñépp ne kii kàcckat la kii fomantekat la kii loolu ñoom ñépp ñu ñëw yow mal xiyam am ak man problème moo gën man ma xam lool ci ñoom ba pare noppi ñuy wax hadis yoo xam ne nit ñi di ko jëfe yonent bi mu ne ma yow lan moo tax nga xamoon ne ñii liñ may waxal du dëgg da noppi te bu boobaa moom ma am problème man nag ma am ak ñoom problème yawmal qiyaam te leer na ma da ciy génn par force moo ma gën a may am problème ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ku am ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam problème yawmal qiyaam mooy yow yow ñàkk na kon. Euh, moom imaam Yahya ibn Ma'in kon rahimahullah euh, moom loolu la wax ci beneen yoon mu ne Ayyub ibn Mudrik kazzab la mooy koo xamante ni kàcc kat kanta ab imaam Abu Hatim ak imaam An-Nasa'i ñu ne Yahya ibn Mudrik moom matruuk la moom moo ci kaw yem rek ala boobu ñoom ñoo yem matruuk mooy ñu ñu bàyyi lañ seeni wax jarula sax dàq ganaar léegi loolu imaam az-Zahabi rahimahullah wax yi moo ko indi ci al-Mizan ci téereem boobu léegi loolu kon nga gis ne kon sanad boobu mooy ne xam nañu li ci nekk imaam at-Tirmidhi it rahimahullah soloo na xadiis bu mel nii ci kitaabu manaqib soloo na ko fa jële ko ci xadiisu seydina Abdullah ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma foofu mu ne imaam abdullah ibnu omar dane radiyallahu anhuma aaxa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bayna asxaabihi fa jaa caliyun tadmacu caynaahu fa qaala yaa rasula allah sallallahu alayhi wa sallam aaxayta bayna asxaabika walam tuaaxa bayni wa bayna axadin fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anta axi fi dunya wal aaxira imaam at-Tirmidhi ne xasanun gharib imaam at-Tirmidhi kon moom bi mu soloo ci Seydina Abdullah ibn Umar mooy xadiis buy wax ci mbokkale Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa moom imaam Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ken Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa mbokkale diggante saxaabaan yi radiyallahu anhum nee na Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ñëw ne fekk mu ñëw di jooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam lan moo tax ne ko yow da nga ñépp diggante sa saxaaba yépp te man amul kenn koo ma mbokkaleel koo def muy sama mbokk yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko yow yaay sama mbokk ci euh, àddina ak alaaxira imaam at-Tirmidhi ne xadiisun xasanun gariib xasan la mais bu tuumuràncal naka noonu imaam léegi ñu ñëw ci taxriiju imaam bu kiiwu imaam at-Tirmidhi bi rahimahullah imaam al tamit solo na dañ la waxoon ci bii weesu ne dañuy ñëw ci riwaaye yi mu leer benn yoon le fait euh, li ñi ne loolu dëgërul te imaam al-Hafiz ibn ne boo may nag boo leen boolee mën na am poids mais mooy la ma la waxoon ne la riwaaye boo ci jëlee benn par benn moom li fa imaam alxaakim it soloo na ko ci almustadrak jële ko ci yoonu ali ibn saalix moom mu jële ko ci xakim ibn jubayr an jami ibn moom mu jële ko ci kan xakim ibn jubayr jami ibn umayr moom moo mu jële ko mu ne jële na ci an ibn umar mu jële ci seydna abdullah ibn umar imaam alxaakim bi mu ko soloo mu ne taabaahu Saalim ibn Abi Hafs mu ne Jami' ibn Umayr xadiisam euh, bii mu soloo topp na ko ci soloo lu mel nii topp ko ci même riwaay bi chaîne bi indi lu mel nii jële ko Seydina Abdullah ibn Umar Jami' euh, ibn euh, Hakim ibn Jubayr Hakim ibn Jubayr la ne am na keneen ku soloo même xadiis bi muy Saalim ibn Abi Hafs jële ko ci san Jamii' ibn Umayr waaye euh, riwaaya bii moom baax na baaxu baaxul imaam Az-Zahabi ne Jamii' uttihuma wal kaahili haali mu ne kantaa Jamii' moom dañ koo tuumal kon kooku moom des koo tuumal kantaa al kaahili mi nga xam ne moom it mu ngi ci riwa mu ngi bi haali mooy koo xam ne moom moom ku wadd la mooy loo xamante ne ni xam nga xaalik halaka mooy al mooy ne koo xam ne dina bëgg a koo xam ne moom de toute façon ay waxam kenn du ko téye ci benn anam moom moom moom ñu xam ne moo fa ne rek mooy ne banañ wax ni euh, tanta léegi nag nga ne ma mais sanadu imam kii bi nag at-Tirmidhi bi bi mu ne xasanul gharib boobu noonu Euh, dafa da'if lu tax Hakim ibn Jubayr ndax moom munkarul xadiis la munkarul xadiis loolu waxoon nañ ko li nga terme yi nag li tax duñ ci bëgg di jaaraat mooy am njàng takk la xam nga waxoon nañ munkarul xadiis loolu waxoon nañ ko mooy ne waa ji munkarul xadiis la mooy ne moom xadiis yi ñuy indi lay tumuraan nga xam ne Euh, mooy koo xam ne ab da'if ndax munkar ab da'if la boo xam ne day ñëw di wuteeg ñu wóor ñi nga xam ne xoolee xadisam tout le nga xamante ne mooy ñi nga xam ne mooy ñu wóor kon euh, moom munkarul xadis la loolu la imaam az-Zahabi la wax hmm? kon de xanaa li ci des bareetu ndax Hakim ibn Jubayr da'if la ah ci al-Mizan al imam az-Zahabi wax ba léegi ne qiila anhu kazzab wax nañ sax ci moom ne moom moom it narkat la kantaa léegi nga ne ma mais waaw loolu après ki ci desu daa amaat beneen problème ñu ne la waaw Jami' ibn Umayr at-Taymi kooku imam Ibn Hibban nee na ci moom rafidiyun yada'u al-hadith ab chiite duodécimé la boo xamante ne nii moom yadaawul xadiis day teg day créer ay xadiis di ko di day day toog di fomante ay xadiis rafidiyun mooy chiite la boo xam ne mooy rafidi mooy chiite yi eh, eh, ñoo ëpp léegi ci àddina bi ñoo bari Iran yooyu mu ne waa ji rafidi la ab chiite rafidi la ba pare yadaawul xadiis day day créer ay xadiis ah kanta ibnu umayr moom lan la wax ci moom nii jami ibnu at-taymi dane kaana min akdab an-nas dane non jami man ngeen may wax jami ibnu moo ne ci riwaaya imam at-tirmidhi non kooku kaana min akdab an-nas moom moo dàqoona bokk na ci ñi dàqoona kàcc ci mi <laughs> lii yépp imam az-zahabi <laughs> andi na ko ci <laughs> al mizaan allahu akbar eh, al kaahili moom waxoon nañ la ci ay biram sànk eh, kon nag dangay gis ne kon eh, mbir yi lii moo ci nekk mooy riwaaye yi lii la boo jëlee benn par benn gis nga mbir yi ni mu mel <laughs> looloo tax ñi nga xam ne ñoo def tahqiqu zaadul masir di eh, ñoom al arnaut eh, yooyu rahmatullah alayhima <laughs> hafidahum allah eh, ñu ne moom amul dara yii moom de toute façon xadiis yi nga xam ne day wax ci mbokkaale diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak Seydina Ali moom benn wéru ci waaye malgré loolu imaam alxaafid rahimahullah ci al-Fath moom dafa dëgëral ne mbir yi euh, boo leen boolee xadiis yi yépp nag man na dëgër dangay gis ne problème xadiis yi mooy du xam nga xadiis yuy dëgëralante mooy xadiis yoo xam ne seenu faiblesse rëyul noonu mais xadiis yi nii da gis ne gaa yi ay matruuk ñoo fi nekk kii ay haalik ak ñooñu loolu moo tax mu difficile mu difficile Euh, euh, euh, dëgëral mais imaam alxaafiz raximahullah moom daal dinay wax ci alfatx ne wa idan damma haadaa fekk mu indi ci riwaaye yi ñu wax nii mu ne imaam alxaakim solo na ko min tariqi jamii ibn umayr miñ la wax léegi an ibn umar indi boobu bon après ak yi nga xam ne jot na ko tudd moom ndax yoo xam ne moom imaam alxaafis dafa gis ne booleen boolee dina dëgër waaye wax naa la ne dina difficile waaye nag comme que lool la wax ñu wax li mu wax moom imaam alxaafis ne wa idan damma hada lii nii lépp daal ak yi mu cité euh, bii passé am na ñu ci tuddoon junju bi nga xam ne ci la doon tontu euh, al Cheikh Ibn Taymiyya rahmatullah alayhima di doon na ci junj yooyu euh, moo après nag bi muy conclure ne wa idan damma moom mi ne woon yii moom dara amu ci non seulement diggante yonent bi alayhi salaatu wasallam Seydina Ali mais diggante sax ñoo xamante ni ay muhaajiruuna la ñaari muhaajir yi yoolu moom amul loolu bi ñuy wax nan la tontoo woon junjoon nañu imaam alxaafis nag dana wa idan damma hada ila ma taqaddama lii buñ ko booleeg li li yuusu day taqwa bi bihi da ciy dëgëre loolu euh, mooy li nga xam ne moom la ci imaam alxaafid ibn xajar rahimahullahu taala wax euh, malgré ni nga gise faiblesse yu yu rëy yi nga xam ne ñoo nekk euh, ci ñi nga xam ne mooy riwaaye yi ñu wax léegi kon riwaaye yaa ngoog comme ni nga xam ne loolu lañ waxoon ne moom lañuy jëkke léegi nag ñu ñëw nag ci kon gis nañ riwaaye yi léegi mu des ci biir xadiis yi muy mbokkaale googu noonu mbokkaale googu moom lii defal benn mooy defal benn kii liñ doon wax nii benn mise au point mooy diggante mbokk xadiis yi naan diggante mbokkaale Seydina yonent bi alayhi salaatu wa ak Seydina Ali radiyallahu loolu mais kantaa mbokkaale muwaaxaat gi loolu waxoon nañ la ne loolu imaam al Buxaari soloo na ko ba bind ci benn ba tarjama ci benn buntu ne baabu kayfa aaxan nabiyyu bayna ashaabi loolu mooy loolu moom waxuñu ko loolu moom du wér la te mu ngi ci saxiixayn te wax nañ la mbokkale gi nga xam ne moom la mbokkale diggante euh, comme li Abdurrahman ibn Awf wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ko mbokkale ak Sa'd ibn Rabi'a Eh, radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma imaam al Buxaari rahimahullah dafa solo bu ñëwee ci xadiis yi nga xam ne ñooy wane loolu amaana duñ ci guddal radiyallahu taala anhu dafa solo ci jële indi na ko nag ci ay bërëb yu bari ci saxiix bi moom imaam al Buxaari boo demee ci kitaabul kafaala indi na ko foofu baabu qawlillahi azza walladina aqadat aymaanukum fa aatuuhum nasibahum suratu nisa foofu euh, imaam al euh, euh, imaam al buxaari rahmatullah alayhi dane dafa soloo jële ci seydina abdullah ibni abbaasin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne kaana al muhaajiruuna lamma qadimuu ala nabi sallallahu alayhi wa sallama ala nabi sallallahu alayhi wa sallam al madina warisa al muhaajiru al ansaariya duuna dawi rahimi lil uxuwati allati aaxa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam baynahum mu ne moom imaam Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma wa annaa bihimaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamante ne nii ci la ñëw madinatul munawwara ala sa bi nga xam ne ci la saxaaba yi muhaajiruun yu jóge Makka tal mukarramat zaada allahu tashrifan wa takriman daal di ñëw madinatul munawwara gàddaay si ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne warisal muhaajiru al ansaariya yone mooy muhaajiri bi mooy ki jóge Makka daw bi di réfugié bi di saxaaba bi nga xam ne Makka la jóge ñëw Madina moom da doon doon ki nga xam ne Medina dëkk di jullit di ansaar yi lu tax ñu wax duuna dawi rahimi mooy ñoom saa ñi nga xam ne ñoom mooy ne du du du du noon neen gi nekkul woon affaire deret ñoo bokk yaay ñoo bokk bàyyi yooyu déedéet ñoom dañ doon def lool mais lan moo tax mel ni dañ ne ko waa lu tax Seydina Abdallah radiyallahu anhu mu ne lil uxu lil uxuwati allati axa nabi sallallahu alayhi wa sallam baynahum lu waral lool mu ne lool li ko waral li ko waral mooy mbokkale gi nga xam ne moom la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbokkale ñoom diggante muhaajiruuna yi ak ansaar yi kon mbir maa moo tax xadiis yi ñuy wax fii yépp bu imaam ibn Isaaq bi xam nga tuddoon nañ ko bii weesu këne moom da koo solo bi dooli sanadi rahmatullah aley imaam ibn Isaaq bi muy solo lii naka noonu imaam ibn Sa'd daal dina koy solo euh, rahmatullah aley moom it ay yoonam dafa da'if waaye da ngay gis ne boo leen boolee dañu am ta ci biir li imam ibn Ishaq di cité naan euh, euh, diw ak diw la yeneen ci bi alei salatu salaam boole mbokkale diw ak diw yooyu am na yoo xam ne ñu ngi saxiix yi comme ni ñu waxe sànq Seydina Abdurrahman ibn Awf ak euh, Seydina Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhuma waaye gisoon nañ bii weesu ci li nga xamante ne mooy diggante Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu ak kan ak Seydina Zayd ibn Haritha ibn Sharahil radiyallahu ta'ala anil jami' loolu yëpp gisoon nañu ko ta ta ta ta ta te ñëw na ci riwaaye yu sax yi yoo xam ne dañ ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa comme ni koy imaam alxaafis tuddee ci alfat dafa bokkale mbokkale diggante seydina euh, abdullah ibn mas'ud ak az-zubayr ibn al-awwam comme ni nga xamante ne lool ki ko solo mooy ad-diya euh, te moom mu ko soloo ad-diya al-maqdisi moo ko soloo ci al-muxtaara ci euh, foofu la ko solo kon loolu looloo tax sax bokk na ci li imaam al al-Hafiz ibn Hajar tontoo imaam ibn Taymiyya rahimahullah ne imaam ibn Taymiyya mi ne loolu loolu lépp amul te pourtant boroom Ad-Diya al-Maqdisi da koo solo te imaam at-Taymi ibn Taymiyya rahimahullah ne moo la imaam al-Hafiz ne wa ibn Taymiyya yusarrihu bi anna ahadith al-Mukhtar asahhu wa aqwa min ahadith al-Mustadrak mu ne moom mooy bi mu koy tontu loolu lañu gisoon bi weesu mu ne te Ibn Taymiyya rahimahullah moom daa leeral di wax ni xadiis yi nekk ci al bu al a wér fuuf fuuf fuuf moo gën a wér nekk ci al-Mustadrak bu al-Imaam al-Haakim te ad-Diyaa al moom soloo na ci al-Muxtaar ne lan Yonent bi alayhi salaatu wa salaam jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas ci sanad boo xamante ne nii imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na bu xasan la euh, mu jële ci Abu Sha'sa Abu Sha'sa Abu Sha'sa an ibn Abbas ñaari Abu Sha'sa la ne loolu jaru Abu Sha'sa an ibn Abbas mu jële Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne aaxa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bayna Zubayr wa ibn Mas'ud yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu mbokkale na diggante Seydina Zubayr ak Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anil jami' waaw xam nga boo xalaat boo fàttale ko ba ñuy def euh, tarjuma Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud lan la waxoon bi muy génn àddina boo fàttale ko xaw na yàgg na tey dinaa la ko dinaa dinaa la baal waxaat loo yenn yi dama naan waxoon nañ ko duñ ci ñëwaat mais comme ko xaw na yàgg yàqul dara fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin fàttali ndax fàttalikat mën na day jariñ day jariñ ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi mooy ne Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abdin radiyallahu anhu an ummi keroog bi nga xam ne ci lay génn àddina wasiya bi muy testament wam dane woon wasiyam testament wam mu ngi ci ginnaaw yàlla mu ngi ci loxo az-Zubayr ak doomam di Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu di feddali xadiis bii nii nga xam ne ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen defoon bokk léegi ginnaaw bañ gisee riwaaya imaam Abdullah ibn Abbas bi nekk ci kitaabu euh, bi imaam al-Hafiz ibn imaam al-Bukhari rahimahullah dañ tudd ko léegi ne bi nga xam ne ci la saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum jóge muhaajirun jóge Makka ñëw Madina fekk si yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn ci ñoom da doon donn euh, ñi nga xam ne mooy ansaar yi kon riwaaye yooyu mooy cosaanu li mu aaxaaj te loolu dafa ñëw insha allah dinañ ci ñëw ci côté alxuraan buñ indi xadiis yi ba pare euh, mooy dinañ ci tegtaloo ci loolu xam nga boo tegtaloo alxuraan ngay njëkk mais lii mooy fi ñu déparé la bu ñu demee ba ci biir nag bay wax di dëgëral mbir yi dinañ ñëw ci aaya yi nga xam ne ñoo wone lool ah imaam kon nag buñ jëlee riwaayekat imaamuna Muhammad ibn Isxaaq imaamu siyari wal maghazi rahmatullah mu ne imaam ibn Isaaq dane wa axan wa aaxaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna asxaabihi min almuhaajiriin wal ansaar faqaala fiimaa balaganaa wa na'uudu billahi an naquula alayhi maa lam yaqul waaw imaam ibn Isxaaq ñoo ragaloon yàlla waaw wuteeg ñun ñi nga sama classe bi nga xam ne boyal seen làmmiñ yi di wax lu leen neex di xuus di ñeccalee ko wax yoo xam ne dara dara amu ci mu leer la ne en conscience am et qui conscience tranquille lañ àndal après ñuy wax lu leen neex ba pare nag jàpp bu yàggee seen xel yi mel ni day mujj mën ñu nekk lu amoon la alors que ñoo ko fomenté loolu moom mimma amilatu ndeke ay diina suñuy loxoo ko créé alhamdulilah xoolal imaam Ibn Isxaaq li mu wax allahu akbar lii moom lii moom moom moom moom moom moom moom moom moom leçon li ahli zamanina leçon la ngir suñu doomu jamono ñun ñii ci ñeme di xuus di wax ci yonent bi alayhi salaatu wasallam ñetteel yoo xamante ne ni mais mais mais mais da dégg xam ne lii du dëgg rawatina nag gàmmkat yi mooy ne même même même histoire boo xam ne dëgg la sax dëgg la dëgg la mais dinañ ñëw waxe ko noo xam ne mais yow doo ci xam dara ñëw mu jël téléphone bi walla ci waxi mais waxal xarit bi ba pare boo paree nga ne loolu nag ak suñuy wax lii lay niru bu ko defee yow texte bi moo ëpp solo imaginer ñi la jiitu woon ñi ñu jiitu woon buñ defoon noonu xam nañ ko mais day jara fàttali ndax dafa nekk loo xam ne lu chronique la ci wolof yi mais moo tax jëlee moom dem ci gàmm moom dégg fa dara waa taal télé bi dégg ci gàmmkat yi dara moom di ko nettali loolu ku muus lu ko def ku am xel te yeewu doo ko def abadan jamais nga def loolu abadan doo ko def ndax loolu moom mooy ne yow yaa ngi jaay yow yow yow yaa brader sa crédibilité sa crédibilité yow yaa ko brader ci mbedd mi yaa ko jaay ndax ku def loo dégg lu nekk nettali rawatina léegi nga xam ne wax ñiy wax ëpp ñi nga xam ne ñooy seetantal li ñuy wax loolu ku moytuwul yow moom sa muroo a yaa ko yaa ko yaa ko yaa ko taxañ sànni ci poubelle amoo benn mbañum ruus te kenn mooy moom doo dara dara dara duñ la bàyyi dara doo duñ la dëggal ci dara te yaa dugal sa mu ne xoolal imaam Muhammad ibn li ma ne la leçon la pour ñun mu ne wa ah, xam nga dama ne la moom da koo solo bi duuni isnaad yi boo xam ne amul sanad ndax da nga ñëw rek boo ñëwee ci imaam Ibn Hisham dana qaala Ishaq rahmatullah alayhi imam ibn Ishaq di nee waaye waaw mais ni muy sàmmoo ci waxam yi ak li muy toxal loolu moo tax ma ne la woon ba ñu doon def introduction bi daaw daaw daaw ci heure bii la woon waaw akbar walillahi alhamdu wal xam nga daaw ci heure bii tigi ci lañ commencé woon affaire bi waaw akbar muy li nga xamante ne mooy siira bi daaw heure bii ci weeru koor bi dixième jour weeru koor ci la ci lañu ko tàmbali woon tey ñu ngi douzième jour douzième jour wala treizième jour daal di dëppoo mardi 30 juin 2015 muy ramadan 13 ramadan 1436 wala 12 ramadan 1436 daaw ñu ngi ko commencé woon le 10 du mois ramadan ramadan 1435 walillahi alhamdu wal allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal allaamul ghuyub buur yàlla ñun de amuñu lu dul luñ ñu xamal te nag di la ñaan la nga waxoon sa sang bi waqul rabbi zidni ilma yàlla yow na nga ñu dolli xam-xam suñu réer li ñu réere woon ci booboog léegi lu bari xamal nañu ko ci rawatina man nga xam ne découvre xam naa ci lu baree baree bari baree bare walillahi alhamdu wal minna te loolu lépp mooy ci fadlullahi la bokk mooy seet jox ko ku ko neex muy xéewal boo xamante ne ni muy ngay découvrir tout temps lu bees ci dundu alayhi salaatu wassalaam ndax nag dëgg-dëgg nag loolooy xam-xam na ku la ci gën a xam ci moom rek moo la raw ak nag fu mu mën di bokk ak fu mu mën di nekk ak noo ko mën di tuutal ah, a a tuuti ci cas social bi wala fu mu mën di féete la xam moom gin la koo mën a roy gin la koo bëgg mooy moo la raw si fini muy tekki mooy raw na yàlla nañu yàlla may loolu la ñun ak ñi koy dégg ak ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp de loin wala de près euh, kon leçon wu imaam Muhammad ibn Ishaq boobu nga xam ne ñun ñépp dañoo soxal rawatina jamono ji imaam ibn Ishaq dane wa aaxa rasulullah sallallahu alayhi wa bayna ashaabi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi mbokkale bayna asxaabihi diggante saxaabaami radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum min almuhaajiriina wal ansaar ñooñu noonu mu mbokkale bokk ci muhaajiruuna yi ak lansaar yi radiyallahu anil jamii fa qaala yon mu ne yonent bi ma ibn Sa'd mu ne fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne mimma balaghana ci li nga xam ne moom moo ni jote moom lañ jote ci xam-xam da koo soloo kon balaghan mooy ne da koo soloo sans mooy da ko wax gisuñ amul sanad amul chaîne amul ci ñu ko jële dafa ñëw rek mais muy tudd leen mais sûrement na ci ñu ko jële ñoo xam ne tudd leen comme xam-xam boo jële wala loo dégg foo xam ne amaana wóolu nga ñoom waaye waxoo ñan la loolu nag bu dee ci wàllu xadiis bu ñu jàppe loolu du wér la moo tax euh, moom mu leer ne wa fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne fii ma balaganaa li nga xamante ni moom moo ñu jote wa na'uudu billahi an naqula alayhi ma lam yaqul te nag ñu ngi muslu gën ci buur yàlla subhaanahu wa taala an naquula ñuy wax la alayhi di waxal yonent lam yaqul loo xamante ne ne waxu waaw ne précaution yi mooy ne kon lii muy wax waxoon naa booba ba ñuy def introduction bi taxoon moom wax ko sax bu àggalewu moom euh, que ne imaam Muhammad ibn Sa'd rahimahullah daanaka lépp lu mu lu mu wax ci siira ci dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu ko indee sans sanad mu wax ko noonu boo defee ay gëstu dinga nga gis ni am na ay yoon yoo xam ne yu xasan la wala yu saxiix yoo xam ne yeneen téere yoo xam ne indi nañ ko yuy dëgëral waxam jooju wala am loo xam ne day junj waxam jooju te lii wax naa la sànq xadiis bi nga xam ne moom la imaam al Buxaari yi soloo jële ko ci ibnu abbasin radiallahu taala anhuma wa ardaahuma gis nga précaution yi mu ne wa na'uudu billah di commencé di wax ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko wax li mu wax ndax dane fa xaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa dajale dafa mbokkale diggante muhaajiruuna yooyu ansaari fa xaala mu ne fii ma balaganaa ci li nga xam ne moo ñu jote wa na'uudu billah te ñu ngi muslu buur yàlla an naquula ñu ñuy wax alayhi waxal yonent bi alayhi salaatu wassalaam maa lam yaqul loo xam ne waxu xam nga ni kii moom du taxaw euh, di nettali lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax di bañ a wax loolu di wax di di utiliser les propos de l'époque jamono ji muy dund dund ndax imaginez ñu jiitoon buñ defoon noonu duñ ci xam dara ndax loolu façon wax jooju mën naa dépasser ndax expression yi ñu doon ñoom jamono jooju te ay année xam expression yi dañuy gaaw a jeex gaaw a réer yeneen ñëw buñ defoon noonu nit lañ leen ci jële moo tax mbir mi waxal ni mu demee boo paree nga def sa commentaire boobu mu ne wa na'udhu man de imaam ibn Ishaq ñoo ngi muslu an naqula ñuy wax alayhi yonent di waxal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma lam yaqul lu mu waxul kon ana lan la wax mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane ta axaw fillaahi axawayni axawayn mu ne ta axaw mbokkoo leen fillaahi ci buur yàlla seen mbokkoo gii ngeen di mbokkoo yéen diggante muhaajiruuna ak ansaar yi def leen ko fillaahi ci biir yàlla na yàlla rekk tax ci yàlla mbokkoo leen ci yàlla amul mbokkoo ngir dirham wala ngir diinaar mooy bul mbokkoo ndax dirham ak dinaar bul mbokkoo ndax argent wala or wala CFA wala dollar wala dalasi wala euro déedéet mbokkoo leen fillaahi ci yàlla axawayni axawayni ñaar ñaari mbokk ñaari mbokk ci riwaayu imaam ibn Sa'di yi ci riwaayu da'if yooyu am na riwaaye yooyu am yu ci ne cent lañ woon ci muhaajiruuna yi cinquante ci wal ansaar radiyallahu ta'ala anil jami' waxoon nañ ne rek na ci saxiix yi naka imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah soloo nañ ñoom jëlee ci imaam Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dalee na mbokkale xaalafa nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam bayna almuhaajirina wal ansaar fii daarina mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de dañoo mbokkale dama mbokkale diggante muhaajiruuna ak lansaar yi ci suñu kër muy kër ñoom seydina anas ibn malik radiyallahu taala an ashaabi rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon mu ne mbokkoo leen fillaahi axawayni axawayn ñaari mbokk ñaari mbokk summa axada imaam ibn Isxaaq ne summa ginnaaw bi axada moom alayhi salaatu wassalaam mu téye bi yadi Ali ibn Abi Taalib mu téye ci loxo Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu fa qaala haadaa axii mu ne kii de mooy sama mbokk bu Seydina Ali ni'ma rajulu ali ibn abi taalib asadullahi al-ghalib radiyallahu anhu wa ardaa këy biléb góoru seydina ali ibn abi taalib yenent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne mu téye ci loxoom ne hada kii de axi mooy sama mbokk imaam ibn isxaaq ne fa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sayyidal mursaliin wa imaam al muttaqiin wa rasuula rabbil aalamiin Allahu akbar alladhi laysa lahu xatiir wala nadhiirun min al ibaad mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi yëkkati mi téye loxoom Seydina Ali radiyallahu anhu ne kii mooy sama mbokk mu ne moom de moo nekkoon sayyidul mursaliin Allahu akbar sangu ñi yàlla yónni képp ku yàlla yónni mooy sa sang wa imaamal muttaqiin wala wa imaam wa imaamal muttaqiin wa nekk njiitu way ragal yàlla yi ku ragal yàlla rek mooy sa imaam alayhi salaatu wassalaam waaye wa rasuula rabbil aalamiin moom alayhi salaatu wassalaam moo nekkoon ndaw borom bindeef moom mi nga xam ne amul amul dend amul ku niroog moom ci jaam bi amul benn jaam bu mel ni moom boo xam ne dañ naan kii moom la déedéet ni mu mel moom kisel moom rek lam yabdu mithlul Mustafa Muhammadi sirran wa fil baraaya samad lam yabdu du feeñ mukk masula feeñ lam yabdu mithlul Mustafa ku mel ni ki mu bell ki di yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi kan Muhammadi bi Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ci lu feeñ ak lu nëbb amul ci fu yàlla benn fenn fu yàlla ci kaw suuf wala ci univers bi wala fépp foo mën a xalaat fu yàlla boo xam ne yàlla feeñal na ku mel ni moom feeñul ku mel ni moom moom mi nga xam ne misluhu laa ku mel ni moom du ñëw abadan ba faw tab masula ñëw comme li Cheikhul euh, Khadim radiyallahu anhu wax ci xasidatu lam yabdu kon mooy ki nga xam ne amul woon ku mel ni moom amul ku mel ni moom nii dans le passé nii au présent nii dans le futur mu ne wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu axawayni moom ak Seydina Ali kon anhu axawayni loolu def nañ taxriiju loolu léegi ci lañ commencé woon ci xadiis boobu yu mel nii wax nañ la ne boo leen boolee lépp li imaam alxaafis wax day mujj dëgga ah. mu ne moom imaam ibn Isxaaq muy kóntu kon wax nañu diggante kon mbokkale bi diggante yonent bi alayhi salaatu wa sayyidina Ali ibn Abi Taalib mu ne wa kaana Hamza ibn Abdil Muttalib asadullah wa asadu rasulihi wa ammi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa zayd ibn haarithata mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallama axaway mu ne ta Seydina Hamza beneen couple boo xam ne ñoom la boole def leen mbokk mu ne ta Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu asadullah wa asadu rasulih Allah Allah Allah Seydina Hamza gisoon nañu li Seydina Ali ibn Abi Taalib waxoon ci moom Muhammadun an-nabi wa axi wa sihri wa Hamzatu sayyidu shuhadaa ammi waaw mooy Hamza moom mu ne Muhammadun nabiyyu axi wa sahbi mu ne Muhammad sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam annabiyyu di yonent bi alayhi salaatu wa salaam axi mooy sama frère man sayyidina Ali ibn Abi Taalib ndax baa ñoo seen bàyyee bokk Euh, euh, euh, lépp wasihrii ta mooy sama goro ndax moo ma may doom mu ne wa Hamzatu kanta Seydina Hamzatu ibn Abdullah abd Abdul Muttalib sayyidu shuhadaa moom mi nga xam ne mooy mooy sangu shuhadaa yi ñi nga xam ne ñooy martyrs yi am nii mooy sama baay tax man Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne moom kon Hamza ibn Abdul Muttalib di asadullah di gayndeg yàlla gi wa asadu rasuli di gayndeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci njàmbaar fi shujaa ci ci njàmbaar Allahu akbar bu masoonu rougir rek ku faar yi lem seen doq yi mu ne wa amu rasulillah moom Seydina Hamza nekkoon en même temps bàyyi ceexu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne moom moom wa Zayd ibn Haarisa moom Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu mawla rasulillah nekkoon ki nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko libéré woon axaway ni ñoom ñaar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di leen def ay mbokk ñoom ñaar waxoon nañ la taxriiju xadiis bi sànq al alxaafiz wax ne ab diyaa almaqdisi soloo na ko ci non non boobu ibnu Mas'ud la woon euh, dane wa sabata te sax na diggante loolu nag wa sabata sax na que ni mbokkale diggante Seydina Hamza ak Seydina Zayd ibn Haaris ak si nañ ci léegi lan demay taxriijale loolu loolu imaam imaam alhaythami rahimahullah wax na ci almajma almajma bi majma'u zawaa'id rahmatullahi ala al-Haythami rahmatullahi alayhi mu ne rawaahul Bazzaar kene eh, yonent bi alayhi salaatu salaam dafa mbokkale diggante Seydina Hamza ak Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anil jamii mu ne loolu al Bazzaar di imaam Abu Bakr al Bazzaar soloo na ko rahmatullahi alayhi wa Tabaraani na ko noon imaam at-Tabaraani soloo na ko imaam al-Haythami rahimahullah mu ne wa rijaalul Bazzaari rijaalus sahiih wa kaza ahadu isnaaday al-Tabaraani min hadiisi Zayd ibn Haarisa bi lafz axaytu bayni wa bayna Hamza imaam al-Haythami mu ne rahmatullah alayhi imaam al-Bazzaar soloona loolu ak imaam at-Tabaraani mu ne góor yi nekk ci càllale imaam al-Bazzaar yi mu ne góor yooyu ñoo nekk ci saxiix yi kon mu wér la mu ne naka noonu benn ci riwaayaay sanadu seenu imaam at-Tabaraani yi yooyu yooyu góor yi fa nekk góoru saxiix bi la nekk ci càllale mooy ci xadiisu Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhu mu wax ne euh, mbokkale na diggante yonent moom ak Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib te loolu ñëw na ci fatxu Makka comme niñ ko waxe woon ci jotaay bee weesu fekk Seydina Hamza génn àddina ñu dem Makka fekk doom ja ndax Makka la ne woon bi ñu ubbee kii doomam ju jigéen moom Seydina Hamza Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ne doomi Hamza ju jigéen man maa ko yor man maa ko yar ndax kat Hamza Seydina xam sama am nii sama bàyyi jaxal Seydina Ali ibn Abi Talib ay eh, euh, man maa ko ku nekk wax nga raison bu tax ne yow yaa ko yor Seydina Zayd ibn Haarisa man maa ko ndax Seydina Hamza Hamza sama mbokk la xam nga mu ngi ci Sahih Imaamul Buxaari rahimahullah kon imaam Ibn Isxaaq mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokkale diggante Hamza ibn Abdul Muttalib ak Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhu wa arda beneen ñaar ñaar ñu mbokkale mu ne wa Jaafar ibn Abi Taalib Zul Janaahayn at-Tayyaaru fil janna wa Mu'aaz ibn Jabal axu Bani Salima axaway mu ne ah, moom yoo am ni sax ñu ngi riwaayam bi waxam ji balee mu ne Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu boroom ñaari laaf yi lool gisoon nu ñu ko ba ñuy def tarjumaan te loolu it ci liñ doon wax sànq li Seydina Ali doon wax radiyallahu anhu mu continuer bi ne Muhammadun nabiyyu axi wa sihri wa Hamzatu sayyidu shuhadaa'i ammi mu tekki wa Ja'farun alladhi yudhi wa yumsi yatiru ma'a al-malaa'ikati ibnu ummi mu ne wa Ja'faru te Seydina Ja'far alladhi mi nga xam ne yudhi wa yumsi day xëy di kontu yatiru di naaw ma'a al-malaa'ikati ànd ak malaaka yi di naaw ibnu ummi kooku sama doomu ya la man ali ibn abi taalib taala anhu wa an axiihi jaafar at-tayyaaru fil janna moom miy naaw waxoon nañ ban gisoon wax ba neewoon ci saa imaamul buxaari yi que ne eh, abdullah ibn abba eh, ibn umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma bu mosoonu gis doom ji doomu seydna jaafar bi ginnaaw bañ ko rayee fële ca Mukta comme niñ ko gisoon da doon wax assalaamu alayka ya ibna dil janaahay maa ngi yàlla na jàmm nekk ci yow di ko nuyu yow doomi boroom laa fi te loolu xam nga ne Abdullah ibn Abbas ibn Umar radiyallahu anhuma waxu ko ci neexum xel rek ko ñun ni ñu dëgëri fi di waxal yàlla loo xam ne moom bi ghayri ilmin wala kitaabin munir loo xam di kii don ñoom meluñoo noonu Ah, moo tax mu ne at-tayyaaru aji naaw bi fil janna biir àjjan mu ne moom wa Mu'aaz ibn Jabal ak Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu ah, ñoom ñaar mu ne ñoom ñaar la boole axaway ni ñu nekk ñaari frère ah, wax jii nag imaam ibn Hisham moom comme li imaam al-Hafiz wax rahimahullah ne wax moom ankara hada ala ala ibn Ishaq imam ibn Hisham le fait que imam ibn Ishaq ne diggante Jaafar Seydina Jaafar radiyallahu ak Seydina euh، Mu'adh ibn Jabal la boole la def bokk loolu imam al al al al ibn Hisham Abdul ibn Hisham rahmatullah alayhi moom dane moom loolu da ko dane loolu mooy d'accordul ak loolu ci ibn Ishaq di sëriñu sëriñam ndax moom dane imaam ibn Hisham dane euh, wa kaana Jaafar ibn Abi Taalib yawma idin ghaa'iban bi ardil Habasha li tax moom mu d'accord lak foofu imaam ibn Sa'd mu ne ndax jamono jii ñi yonent ma lay saatu saar ñu ngi ci début gàddaay pare ñi am nañu ne sax bi muy tabax jàkka la ko def la leen boole am ñu ne après mais mooy ci liñ njëkk a def après ginnaaw ci garda ginnaaw jàkke bi di mbokkale diggante jullit yi muhaajiruuna yi lansaar yi mu ne mais comme que fii la nekk te Seydina Jaafar ñun kan Seydina Jaafar kañ lañ kañ lañ gëj a kii wag Seydina Jaafar ñun kañ la woon ci siira bi mooy bam demee Éthiopie ba mu demee Éthiopie ànd ak kuréel boo gële naan ayyuhal malik inna kunna bi ardin ahli jaahiliya na'budu al awthan bay wax banaan wa ya'kulu al qawiyyu minna ad-da'if wa kunna 'ala dhalika hatta ba'atha Allahu fina rasulan na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amaanatahu ainsi ñun foofu lañ mu jëwoon gis ak Seydina Jaafar ibn Abi Taalib ba kuffaaru Quraysh yi yónnee ñoom Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala ngir ñu dem këyiral leen ñi nga xam ne ñoo jóge Makka ci ñéew gi dooley jullit ñi daal di daw génn Makka daw làqu ji Abyssinie fële ca Éthiopie ci an Ashama an-Najashi rahmatullahi alayhi foofu la newoon moom te te moom ñëwagul Madina septième année bi ginnaaw gàddaay bi dafay ñëw ca jamonoy Xaybar comme ni ñu ko gise woon ci tarjumaan ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan xawma bi ayyuhuma afrah ana afrah bi qudumi Jaafar am bi fathi Xaybar bi yonent bi alayhi salaatu naan man de xawma ñaar yi ban laa ciy kontaan est-ce que damay kontaan ndax ubbi gu ñu ubbi gu yàlla def mu ubbi Xaybar wala boog damay kontaan ci Seydina Jaafar mii Jaafar mii sama mbokk mii Jaafar mii ñëw jóge Éthiopie ñëw fekk si ma fii mu jóg accueillir ko muy dal koy fóon diggante bët yi waaw kontaan kon danga naan waa loolu si ceeb année bi la kon moo tax Imaam Ibn rahimahullah mu ne ah, ah ah ah wa kaana Jaafar ibn Abi Taalib yawma idin ghaa'iban bi ardil Habasha jamono ji nag Seydina Jaafar Habasha la ne woon kon nag affaire bi nan la mën a nekk noonu moo tax am ñoo xam ne dañ noo dañ ne noonu am na ñoo xam ne d'accorduñ ci waxu imaam Ibn bi que dafa boole diggante Seydina Jaafar ak Seydina Muaad ibn Jabal radiyallahu anhu ndax dafa am yeneen ruwaayo yoo xam ne dane imaam ibn Mas'ud ibn Mas'ud ak Seydina Muaad la dajale la boole waaye imaam ibn Kathir rahimahullah ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la wax ne bi mu ëndee lii ci al bidaaya wa nihaaya dana fiihi nazar ci waxu naa Ibn Ishaq bii ne eh, eh, Seydina Jaafar ak Seydina Muaad la boole ñu nekk ay mbokk jamono jooju mu ne loolu de moom am na luñ ciy seetaan comme ni nga xamante ne noonu la ko Abdul Malik ibn Hisham imaam Hisham waxe ne imaam Jaafar jamono yooyu radiyallahu mu ngi woon eh, Éthiopie kon ana naka la yonent bi alayhi salaatu di bokkale diggante moom ak Seydina Muaz te moom new fa ba muy door jamono ji mooy mu ngi door a agsi Madinatul Munawwara moom alayhi salaatu wasalaam mais mais imaam Ibn Kathir teg ci allahumma illa an yuqaal sauf amaana mooy ba mu des ne bu dee ne dañu ne mooy ne li li imaam Ibn Ishaq wax man na nekk tamit bu dee ne dañ ne annahu yuqaalu innahu ndax qaala inna la ñuy wax buñ nee qaala rek inna qaala kenn doo qaala anna déedéet qaala yaquulu inna loolu la mooy kenn du wax qaala anna kon an yuqaalu innahu arsala li uxuwatihi li uxuwatihi ila li uxuwatihi ila qadima hiina yaqdam loolu mën na nekk l'imam moom imam Ibn Kathir ne sauf mën na nekk ci kaw bu dee ne euh, que ni euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa leen mbokkale waaye mu ne euh, mbokkale googu mu daal di koy ajadi ne yow Seydina Mu'adh yow sa mbokk mooy Seydina Jaafar Jaafar mooy sa mbokk waaye loolu mooy bu ñëwee nekku fi nag bu ñëwee mbokk boobu nañeen ko taxawal voilà loolu moom la boole loolu moom imaam alxaafid ibn kathir rahmatullah aley léegi kon kan lañ gis fii ko ñu gisagul woon seydina ali ibn abi taalib defoon nañ tarjuma walillahi alhamdu wal imaam seydina hamza ibn abdil muttalibi radiyallahu taala anhu wa arda moom it defoon nañ tarjuma walillahi alhamdu wal minna waaye nag ki nga xamante ne ni mooy imaam Zayd ibn Haaritha ibn Sharaahil moom it defoon nañ tarjuma walillahi alhamdu wal minna seydina Jaafar ibn Abi Taalib mi gisoon nañ tarjumaam walillahi alhamdu wal minna kan lañ gisul wa Muaad ibn Jabal mu ne diggante Seydina Jaafar ibn Abi Taalib wa Muaad ibn Jabal axu Bani Salima axaway kooku lañ gisagul woon muy Seydina Muaad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom nag mu ngi tuddoon Muaaz ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Aaid ibn Adiy ibn Ka'b ibn Amr ibn Uday ibn Uday ibn Sa'd ibn Ali ibn Asad ibn Saarida ibn Yazid ibn Jusham ibn al-Khazraj moom imaam eh, Mu'aaz ibn Jabal mu ngi tuddoon Mu'aaz di doomi Jabal Jabal di doomi Amr Amr di doomi Aws Aws di doomi Aa'id Aa'id di doomi Adiy mu ngi teere askanam mu nga teere ci al-Xasraj di Xasraj di benn partie ci tribu wu boobu di tribu euh, boobu nekk ci waa benn néeg la ci waa lamsaar yi ci waa Xasraj imaam boroom alxulya di imaam ibn sa imaam abu nu'aym bokk na bi muy def tarjuma seydina Mu'aaz radiyallahu anhu li mu ko ubbee am na bokk na ci lim wax mu ne miqdaamul ulamaa wa imaamul xukamaa wa mit'aamul kuramaa alqaari'ul qaanit almuhibbu thaabit assahlu sari assamhu saxiy Allahu akbar almu'taman al mu'taman ala al ibaad wal amwaal wal masoon min al mawaanii wal ahwaal mu ne moom imaam Abu Nu'aym kii de mooy Mu'aaz ibn Jabal dàkkantaram ne woon ci li gën a siiw Abu Abdirrahmaan moo doon dàkkantaram di Mu'aaz di doomi Jabal miqdaamul ulamaa moo ne mooy tetu tetu boroom xam-xam yi moo nekk ca kanam lii nag muy wax nga imaam Abu Nu'aym rahimahullah eh, ci xiliyatul awliya gis nga saxaaba yi radiyallahu anhu ku mu defal tarjuma da yu bari da lay defal introduction wax yu mel nii gisoon nañ ko Seydina Bilaal radiyallahu anhu gisoon nañ ko am na ci yenn yuñ ci cité yeneen am na yoo xam ne cité wuñu ko mooy ne lu mu ci wax ci loolu xadiis na du ne daa toog noonu rek comme ñu ni def di jayante waaye mooy aylamul ulama alors que yow leer la ne ne waa ji aani xamu ni muy jàppe sax boo mooy maro nga nekk fi ci biir nit ñi naan waa bu ko defee loolu man nga sànk nit ñi ndax nit ñi dañuy surtout bu dee koo xam ne yow dañu la xamee xam-xam nga nekk bu góorgóorlu ngay wax lool ci koo xam ne mérité wu ko gars yi dañuy koy wóoru léegi ndax yow te nag mën na leen a sànq te nag bu boobaa yow sa responsabilité nag mu ngi ci ndax yaa leen ne waa ku baax la wala ku boroom xam-xam am na nit mën naa baax sax mais du nekk boroom xam-xam mais ne boroom xam-xam loolu moom boo tax loolu c'est très grave terme la boo xam ne moom li ma waxoon rek ku yeewu. doo bari loo koy wax ku yeewu rek doo bari loo koy askane li lu mu leer alim du moomu ndawa léegi rek la kii ko war ñu naan dëkk bi Sénégal dëkk bëri borom xam-xam astaghfirullah ndax ñi koy wax mooy ne waawu na si bari nag ñoo xam ne mais fi ñu ko foogee darul foofu këni ku ci télé bi wala siiwoo te ñun ñëpp xam nañ ne ñu bari ci ñu siiw ku yàlla ubbi sa leer sa xam sa sa xol tuuti ci xam-xam ñu bari ci ñu siiw nga commencé di ko déconseiller say soppi ñu leen di déglu en tout cas walla boog di di prendre au premier degré li ñuy wax kon loolu bu seede la te yàlla nag dina leen laaj wa sawfa tus aloon te dina leen laaj ah, seen seede yi nekk leen fi rek kii ngeen waaye jàkka baax mu ngi koy kii tal yow bi nga koy wax sa fond intérieur xam nga ne contraire looloo xam déedéet loolu kenn du ko def gisoon nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñuy def tarjuma Seydina Usmaan ibn Mad'un radiyallahu anhu la ummul ala waxoon te xadis bu mu ngi ci saxiix imaamul Buxaari ne shahaadati alayka anna allaha qad ghafara lak moom ummul alaa keroog bi Seydina Usmaan ibn Mal'un génne àddina loolu xam nga gisoon nañu ko ah radiyallahu anhu fële ci Medina bokk ci njëkk a génn àddina ñu koy denc moom mu ne moom ummul alaa di ndaw soosu radiyallahu anha mu ne mu tiim néew bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam a ngi taxaw ak saxaabatul kiram radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne ko shahaadati alayka yaa aba saa'ili anna allaha qad ghafara lak mu ne ko man de sama seede man ummul alaa bu may seede ci yow mii tëdd néew bii tëdd di abu sa'id moo doon dàkkantalu kan Usmaan ibn Mad'un radiyallahu anhu wa ardaa mooy ne buur yàlla jéggal na la mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dégg mu wax lool mu ne ko wama adraki ana lan moo la xamal que ne yàlla jéggal na ko mu a ko mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam kii di Abu Sa'id bu dul ne moom la yàlla jéggal ana la yàlla jéggal mu ne ko ah en man ma ne amma huwa faqad ataahu yaqiin kanta moom mi tëddri abu sa'ib uthman ibn mad'un radiyallahu anhu moom de qad ataahu dëgg dëgg dikkal na ko al yaqiin muy déegi ko yàlla euh, digoon wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqiin sa boroom ba dee dikkal la moom de loolu moo xoon yonente mi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne mooy fekk ñépp waaw almawtu baabun wa kullu nnaasi daaxiluhu yaa layta shi'ri wala almaw waaw almawtu baabun dee buntu la wa kullu nnaasi te ku nekk ci nit ñi daaxiluhu di fa dugg dinañ la forcer dugal la wala yaay dox ba ne ci dara ci buntu bu ñu naan almawtu dee yaa layta shi'ri ba'da al-mawti maddaar waaye aka neexoon waaye ay waaye aka neexoon waaye ma xam laata muy génn àddina ana ban kër laay dëkke ndax kat imma ñaara fa nekk imma jannatun wa imma adab wal iyaadu billah suwaa ajjana ja'alana allahu min ahliha su waa àjjana yal nañu yàlla boole ci ña fay dëkk wala safara rek yal nañu yàlla musal te ñu koy suux mun a kàntaa moom mii de tëdd faqad ataahu al dëgg-dëgg lu leer certitude ay yonent bi alayhi salaatu waxoon ne nit ñi dañuy nelaw gaay ku ci ku ci dee gi yeewu ñu bari loolu mooy la mooy ëpp ci nit ñi dañuy nelaw am na ñoo xam ne nag buur yàlla moom rey na leen rey boobu fii ndax allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha buur yàlla mooy rey bakkan yi jamono ja nga xam ne moom lay dee mooy ba muy nelaw am na ñoo xam ne buur yàlla dee dañu waroon a dee nga xam ne après ci lañu war a yeewu gis réalité yi lu nekk ñu xam dëgg-dëgg lan mooy réalité bi nekk ci li di tax lii dox ak lan moo tax loolu yàlla may na leen ko fii ci kaw suuf laata ñuy dee yàlla ko yàlla defal mais ñu ëpp nag ci ñoom réalité yooyu bala ñu ko bala moo dévoilé wu ci ñoom mooy ñu dee ba pare dañ dugal leen ci seen bàmmeel walla ñu dee ba seen ruux tàqale kook seen yaram bu boobaa nag ci lañuy doora réaliser yaa laytani kuntu ma'ahum fa afuuza fawzan 'azima moo tax nga dégg aaya ba yaa laytani aay waaye ka neexoon man may kuntu ma'ahum ma nekkoon ak ñoom waaye bu ko defee fa afuuza fa afuuza fawzan 'azima bu ko defee ma tonaw ganee nga ñaay bu rëy rëy kon yonent bi alayhi salaatu ne amma haaza fa qad ataahu al-yaqiin kantaa kii tëdd de lu leer dikkal na ko muy dee amaa wallahi wa ana rasulullah mu wàcc yàlla ne ah kantaa man de même bu dee maa yi ndaw yàlla de maa adri maa yaf maa yufhalu bi wala mu ne ndaw si sa seede bii nga seede ci moom de ah lan moo la ko xamal ndaw si ne ko ah mais kan la yàlla yërëm bu dee jéggal yërëm ko bu dee yërëmul abu saayib ak ni mu baaxe woon mu ne ko ah man de maa yonent bi ndaw yàlla li waaye nag xaw ma lan la ma yàllay def xaw ma lan la def xaw ma tamit lan la leen di def mais loolu est mais yonent bi alayhi salaatu wa mooy ne loolu jamono jooju xamu ko woon te loolu alquran wax na ko kul maa adri maa yaf maa yufalu bi wala am na aaya buy wax lu mel noonu waxal ne xaw ma lan la def ci man xaw ma tamit lu ñuy def ci yéen moo tax mais loolu moo lu boo mu doon affirmer lool xamu ko woon wala yàlla dévoilé bu ko woon moom xam nga ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moos bu demul bu demul ci këru yiw ko fay dem nii pour attirer attention ndaw si ak xeet wi ñuy bañ di aventure ci yoo xam ne borom bi lay ñeel mooy di wax naan diw nga àjjanaat ay waay moom de moom suñu diw ay ah, waay diw waay suñu baay ja nga xamante ne waaye mu nga ca àjjana waay yu sedd ya kan moo la ko wax ay ah, waay diw bi mu ne moom moom ndeysaan moom ma ca biir àjjana ay rahmatullah alayhi ci biir àjjana kan moo la wax loolu lu tax nga taxaw di affirmer loolu gisoo yeneen bi alayhi salaatu salaam bi wax kii wamaa adraka ana kan wamaa adraki ma anna allaha qad ghafara la kan moo la xamal ne buur yàlla moom daal dina koy jéggal ku la ko xamal pour bañ nit ñi aventure wu ci loolu jaam da xam ne jaam ba bu la yàlla lu la yàlla xamal nga xam ne loolu la la xamal même bu la xamalee ne diw mii sax du texe du loo xam ne c'est pour ngay wër ci nit ñi naan waaj yi du texe moo tax yooyu buntu la yoo xam ne dañ ko war a tëj bañ di ko wax ci mbooloo ba fitnaal ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy ñi xamul comme ni Seydina Ali ibn Abi Taalib wax ne xaddisu naas radiyallahu anhu bima ta'lamun wala bima ya'rifu bima ya'rifu ya'rifun aturiduuna an yukaddaba Allahu wa rasuluhu ne wax leen ak nit ñi ci saxiixu muqaddimatu saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi mu ne wax leen ak nit ñi ci ci niveau boo xam ne ñoom loolu lañu xam ndax da ngeen a bëgg ñu weddi yàlla weddi yonent bi alayhi salaatu wasallam ndax seeni wax ndax yéen ñi rek koy wax indi jax-jaxal ci xolu ñoo xam ne ndax ñu li ñu ne woon baax na yooyu yëpp xamuñu ko woon doon jaamu yàlla normalement nga ñëw wax leen loo xam ne tax na seen xol ñu nekkati ci sikki sàkk ba mën nga leen a dugal ci kiife moo tax loolu lu am solo du lu ne lañuy wax fu ne ndax yi ngay wax nii yépp mënoo fi nes yaatu gënoon a xam saxaaba yi radiyallahu ak ñi nga xam ne ci ñoom bokk jële est-ce que dañoo fu ñu ko grand placé déedéet inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay ma yara dhaka dhu jahlin fa imam zayd al abidin uh, uh, al husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma loolu moo xam inni man la ak tum damay nëbbu min ilmi ci sama xam-xam jawaahiru la ci gën a gànjaw kay maa yura daaka zu kay maa yara daaka zu jahlin fa yaftatina ndax damay bañ ku xamul lii gis ko daal fitna tàbbi ñu fitna ndax da koy weddi am na yoo xam ne boo ko weddee aw nga weddi ko te yow yaa ko ci kii ba pare sax mën naa dem yow ñu daat la pendre la rey ba pare ñoom ñu jàpp ne ñoom ñi rafetal jëf comme ni mu ko waxee ci ab yaadee ba mu jeex kon imam Abu Nu'aym yi muy wax du ne day toog di wax ah, ma mu ne ibn Jabal radiyallahu anhu miqdaamul ulama mooy ci féete ci kanamu mooy tetu tetu boroom xam-xam yi mooy seen lii yonent bi alayhi salaatu salaam ko ay xadiis li nañ ko gis ci biir tarjuma bi insha allah wa imaamul xukamaa mooy ki nga xamante ne nii mooy ilimaanu njiitu way xereñ yi way saaj yi mooy seen njiit wa mee ta'aamul kuramaa way ñi nga xam ne ñooy ñi am tedd moom da leen di jox di leen leel ci xam-xam waaye di leen defal lu mu mën di am ci wàllu alal lu mu am ni mu tabee ci alal noonu la tabee ci xam-xam alqaari'ul qaanit mooy aji jàngkatu alxuraan bi xaafizul quraan bi alqaanit nga xam ne day toroxlu di dellu ci boroomam almuhibbu ki nga xam ne moom la yonent moom mooy ki ñu sopp kan moo ko sopp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam athaabitu ki nga xam ne moo sax ci njàngaleem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba ni muy génn àddina ba pare mooy ki nga xam ne as xam ne dafa woyof nit ku woyof neex a nekkal foo ko fekk mu ngi nekk koo xamante ni ku neex a neex a toogal neex a waaye as-samhu saxi koo xam ne day day day day jéggale di jéllale ba pare noonu la tabee moo raw ngaaw waaw almu'tamanu ala al-ibaadi wal amwaal mooy ki nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wóoru ci jaam yi ba yónni ko fa mu ko yónni ci mission yi mu ko yónni wal amwaali ak alal yi waaw akbar ba ni mu jeexe loolu la imaam Abu Nu'aym radiyallahu an rahmatullah alayhi boroom xulyat xulyatul awliya ubbi insha allah euh, dinañu